kuntu amshi ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fi harratin bil-madina fastaqbalanaa Uhud faqaala yaa Abaa Dharr qultu labbayka yaa rasuulallah qaala maa yasurruni an cindi misla uxudin haadaa dahaban tamdi calayya talaasatun wa cindi minhu diinaarun illaa shay'un arsuduhu illaa shay'un arsuduhu lidayn illaa an aquula bihi fi cibaadillaahi hakadaa wa hakadaa wa hakadaa an yaminihi wa an shimalihi wa min xalfihi summa saara faqaal inna al-aktharina humu al-aqalluuna yawma al-qiyaamati illaa man qaala haakazaa wa haakazaa wa haakazaa an yaminihi wa an shimalihi wa min xalfihi wa qaliilun maa hum summa qaala lii makaanak laa tabrax xataa aatiyak summa intalaqa fi sawaadi allayli xataa tawaara fa samictu sawtan qad irtafaca fatuxawwaftu an yakuuna axadun qad carada linnabiyi sallallahu alayhi wa sallam fatuxawwifuhu an yakuuna ahadun qad carada linnabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fa aradtu an aatiyahu fadakartu qawlahu laa tabrax hattaa aatiyaka falam abrax hattaa ataanii faqultu laqad samictu sawtan tuxawwiftu minhu fadakartu lahu faqaala wahal samictahu qultu nacam qaal zaaka jibrilu ataani faqaal man maata min ummatika laa yushriku billahi shay'an daxala aljanna qultu wa in zanaa wa in saraq qaal wa in zanaa wa in saraq muttafaqun alayhi kon al'imaamu alxaafidu annawawiyu rahimahullah ci garab gi ñu nekk ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum di chapitre garab numéro cinquante cinq juróom fukk ak juróom di wax ci ngëneelu dëddu àddina ba ni mu jeexe ah, ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ xadiisu saydina jabir ibn abdillah ibn amr ibn haram radiyallahu anhuma mu ne woon anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam marra bis-suuqi wan-naasu kanafayhi mu doon xadis numéro quatre cent soixante quatre ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent ah, ginnaaw xadis boobu nag eh, tey Seydina An-Nawawi al imam mu indil ñu xadis numéro quatre cent soixante cinq mu ne waan Abi Dar mu ne mu ngi jële ci baayu Dar noonu moo doon dàkkantalam noonu la suyoo woon waaye wax nañ la turom sa borom xam-xam yi dañ cee wute mais daal li nga xam ne ñépp dëppoo nañ ci mooy Abu Zar <laughs> moom ñépp buñ ne Abu Zar xam nañ kañ la waaye euh, loolu yàgg nañ ko gis annahu qaala nee na radiyallahu anhu yal na yàlla kontaan ci moom te gërëm ko annahu qaala nee na kuntu dama nekkoon amshi doon dox ma'a nabi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii harratin bil madina ci benn quartier Médine yi waaw harra en mooy suuf soo xam ne dafa am ay xeer yu ñuul waaw nee na may dox ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa ci benn ci quartier Médina yi fa nga xamante ne nii am na nag ñu naan benn euh, euh, bërëb la woon boo xam ne ci Médina nit ñi dëkkewuñu ko tabaxuñu foofale noonu la meloon suuf si meloon noonu te bon lu bari la am ñu ne mooy mooy Médina fépp noonu la meloon waaye am na boo xam ne bu ñu xamoon la euh, te yu bari la woon moo tax mu ne ci benn ci yooyee ah nee na may dox kon ci benn ci xarra te am na nag ñu ne bu mooy bu spécifique bi nga xam ne moom lañ xam nga xam ne foofu suuf sa dafa euh, bari ay xeer yu sew te euh, fala xewe woon euh, xew-xewu kàccoor ya bon ñu ñëwoon yàq Medina ci loo xamante ne ci lu ñaaw jamono yi ki nga xam ne mooy Yazid ibn Muawiya voilà al-Harra waqatul Harra am ñu ne boobu la ci jublu voilà wallahu taala alam mu ne kon dama doon dox am shima an nabi doon dox ànd ak ndawul yonent bi nga xam ne moom la ñu soloo de sallallahu alayhi wa sallam fi harratin bil madina fastaqbalana Uhud nee na ñu doon ñu ngi doon dox euh, montagne Uhud moo newoon en face de ñun mooy face comme si Uhud mu def ko comme euh, tajnis mel ni ab nit la bu taxaw bi ñu bu jàkkaarloog ñun mooy Uhud montagne bi moo jàkkaarloo nag ñun yeneen tubaab saa saa ma ngi dox ma ànd ak moom ñu jàkkaarloog montagne Uhud mel ni lu dëgmal jàkkaarloog ñun waaw en face de fa qaala mu ne ma yaa Aba Zar mu ne ma yaa Aba Zar hmm? lii nag guddi la woon waaw ma ne ah oui noo xam ne guddi la fii waxul guddi ma ne parce que dañoo bari <laughs> Seydina Abu Zar radiyallahu anhu hadis bii du fii rek la ko wax ah Seydina Abu Dhar eh, eh, nee na eh, wala nañ bàyyi ba ci taxrij bi ci hadith Seydina Muslim imaam Muslim bi xarajtu laylatan min al-lala min al-layali te loolu imaamul Buxaari it soloo na ko noonu mu ne damaa génn benn guddi ci guddi yi fa idaa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yamshi wahdahu laysa ma'ahu insaan waaw may dox dama génn benn guddi rek ma gis yonent bi alayhi salaam ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yamshi wahdahu muy dox. àndul ak benn nit nee na ah ma yaakaar ne fa zanantu annahu yakrahu an yamshiya ma'ahu ahad qaala fa ja'altu amshi fi dhilli al-qamar faltafata fa ra'aani fa qaala man haadha fa qultu abu dharr ja'alani allahu fidaaka <laughs> waaw <laughs> mooy guddi la woon voilà loolu lépp liñ la ci bëggoon a wax mooy ne mbir mu ngi xawoon li nga xam ne guddi léegi ginnaaw bi nga xamante ne nii lees wax lii nii nga xamante ne nii yaa ngi dégg léegi ñu dellu fi ñu ne woon <laughs> kon mu ne ah <laughs> kon Uhud yonent way saa saa ma ngi dox ak moom montagne Uhud baa ngi nële mel ni lu ñu dëgmal jàkkaarloog ñun jàkkaarloog ñun léegi nag mu ne ma yaa Aba yow Abu Dar ma ne ko qultu ma ne labbayka yaa Rasuulallah wuyu naa la yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam waaw wuyu naa sa woote de xaala mu ne ma maa yasurruni man bégloowuma man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anna indi misla uhudin hadha dhahaba gis nga bégloowuma ma amoon comme montagne bii nga gis Uhud mii jàkkaarloog ñun lu toll ni montagne bii di Uhud ma yoroon ko ci lépp di or man yonent bay saasaab loolu bégloowuma tam bi fekk ma yor loolu tamdi mu jàll alayya ci man salaasatun ñetti fan wala ñetti guddi wa indi fekk fa man minhu montagne bu toll noonu yàlla bu ma ko defaloon or doonu ma woon dégg mukk ñetti fan romb yoo xamante ne nii mu ngi dese ci man minhu wa indi minhu dinar fekk fekkul ma dépensé lépp loolu la bëgg a wax man doonu ma woon bég bu ma yàlla defaloon montagne Uhud bii man yonent bi saa saa lépp du or ñetti fan romb te fekkul ma dépenser lépp ba mu des illa ba mu des fekk benn dinar pièce en or la woon yoo xam ne ñoom dañ ko doon utiliser mooy seen monnaie yi ñoom utiliser fekk benn bu toll noonu dese ma ci or montagne or illa lu dul shay'un lu dul xanaa ndere benn mbir benn dinar boo xam ne. arsuduhu li day dama koy denc di ko waajal ngir bor bu ma am war koo fay waaw bu dul lool rek lépp naa ko dépensé ci yoonu yàlla waaw waaw illaa lu dul an aqula bu ma yàlla defaloon loolu la doon woon dëkk lu dul lii lay deme ma def bihi fii ibadi wa hakaza wa aqula mooy du ma wax de mooy ma def ak sama loxo waaw mooy qaala bi yadihi buñ la waxee wax nag waraab mu ne qaala bi yadihi mooy du dafa wax ak loxoom mooy mooy mu def ak loxoom waaw mooy ma jël alal ji di ko dépenser bu boobaa or boobee waaw hakada nii wa hakada an yaminihi ak nii ak nii waaw wa hakada an yaminihi ci ndejooram wa ak càmmoñam wa xalfi ak ginnaaw am na beneen ak ba gu ci teg sax ñeenteel ak ci kanamam wala am na ci yenn riwaay da ne lu dul an aqula bihi fii ibadillah ci jaamu yàlla yi mooy bu ma yàlla joxoon montagne or bu toll ni Uhud man rasulullah sallallahu alayhi wasallam doon woon dëgg doon woon dëgg mu des ci man ñetti fan te fekkul def naa ko nii dépensé ko ci ndejoor ak ci càmmoñ ak ci kanam ci ginnaaw lépp ngir ci yoonu yàlla allah ci jaamu yàlla yi nag waaw foofu borom bi képp ku mu xéewale dara daa bëgg jaamam yi nay feeñ ci ñoom wa amma bi ni'mati fa hadith waaw te sa xéewal gi la sa boroom defal dee ko waxtaane waxtaane ko du ci làmmeñ waaye fi jëf allah mu ne thumma saar ginnaaw gi saara yonent way saa saam dox fa qaala mu ne ma ma dégg muy wax ne innal aktharina humul aqalluna yawmal qiyaama mu ne innal dëgg-dëgg al aktharina ñi nga xam ne ñoo baril am amu àddina waaw alalu àddina hum ñooñ dëgg-dëgg al aqalluna ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi néewle yiiw yawmal qiyaama bésub taxawaay ba illaa ludut tous les richards ñi ëpp lu ñu amassé ci ay biens ëpp lu ñu dajale ci mbiru àddina alal ay euro ay xaalis ay dollar ay CFA ay kër ay terrain ay tool ay gaal ay lépp ay firme ñooñu noonu ay oto ay transport ñooñu humul aqalluuna ñooñu gën a néewle yiiwu ak mbaax yawmal qiyaama bisub taxawaay ba illaa ba mu man ka nga xam ne qaala hakkadaa wa hakkadaa wa hakkadaa mooy koo xamante ne alalam ja da ko yàlla defal moom da koy def ci yoonu yàlla yi di ko dépenser ci góof ci ndejooram càmmoñam kanamam waaw fii kanam ak ginnaawam boobu moom la moom waxu ci kanam di yeneen riwaay yi ko indi lu dul ku mel rek yow yawmal qiyaam li ngay bari la addina yépp yawmal qiyaam ci ñu tuutule yiw ngay bokk moo tax ci beneen riwaaya bi dane innal aktharina humul muqilluuna yawmal qiyaama alayhi min al aqalluuna mu ne humul muqilluun ñi bari la ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi néew la dëgg dëgg yawmal qiyaama kenn du leen gën a néew la loolu kooku bari la woon nii la def doon dépenser la ko yàlla joxoon ci kanamam ah ci ndeyjooram ci càmmoñam ak ci gannaawam ci yeneen riwaay ci kanamam waaw an yaminihi waaw kon ñoon ñooy ñi nga xam ne yawmal qiyaam al al innal aksariin ñi nga xam ne ñoo bari le humul aqalluuna ñooy ñi néew le yawmal qiyaamati bésul taxawaay ba illaa lu dul man qaala ka ne def ka def lii hatta daa di dépensé te alal ja borom ba jox nii ah nii ak nii waaw mu ne an yaminihi wa an shimalihi hmm, di ko def ci ndejooram càmmoñam wa min xalfihi ak ca gannaawam mu ne nag wa qaliilum maahum yonent bay sa sam ne waaye ak ñoo néew boroom alal yuy dépenser dëgg-dëgg ci yoonu yàlla te yàlla tax <laughs> ñooñu dañoo néew de <laughs> kon nag mu ne summa qaala lii ginnaaw yonent way saasaam ne ma Abu Dar ñu ngi dox ci guddi gi mu ma makaanak mooy ilzam makaanak mooy taxawal defal fii nag taxawal fii taxawal fii bul bouger laa tabrax hatta atiik bul bouger fii ma wax toogal fii ma la <laughs> Ah, am na boo xam ne ci benn benn suuf su nooy yuñ dajale am ay xeer yu nekk ci wet gi mu ne ma toogal fi bul bouger nag ba ma ñëw nee ah ma toog di xaar <laughs> nee na su man toloka way saa saam dem fii sawaadi layl ci lëndëmu guddi gi waaw hatta tawaara ah la alxuraan naan hatta tawaarat bil hijab <laughs> le sayyid sayyidna doon wax ca suuratu Saad waaw man de ahbabtu hubbal xayri an dhikri rabbi hatta tawaarat bil hijab man daal dama sopp ah, ah, hubbal xayri mooy sopp yiw fas yi nga xam ne moom lañ doon waajal ngir xare ak tamit nga am dañu rafet a xool moom daal jaamu yàlla jooju di waajal jihaad jeeg fas ya cay dem ci laa nekk doon eh, eh, xool di ko toppatoo ba beneen jaamu yàlla boo xamante ne nii nag moom moo ëpp doole muy julli nag daal di euh, romb ndax jant bi daal di nay hatta tawarat ba ni jant bi di dugge di muuru di muuru di laqatu fil xijaabu ca kiiraayam ba mooy bu sowee voilà kon moom lay wax fii mu ne kon hatta tawaara yonent way saa saam dem ci lëndëm gi di dox ba ni nga xam ne ci la ci laa ko gisatul mu nëbbu nee na fa sami'tu sawtan qad irtafa ma dégg benn kàddu goo xam ne xaw na yëkkatiku yëkkatiku na waaw ah, fa tuxu wiftu waaw waaw fa tuxu wiftu imaam al-Hafiz Ibn Hajar daal mu ne taab yi da koy def damma am bu dee ne taxaw waftu am na ñoo xam ne euh, taxaw waftu la ñuy wax mooy ba ma ragal tuxu wiftu mooy dañ tiitloo voilà an yakuna ah! am lu ma tiitloo ma tiitloo mooy mooy lil majhul ah que ne ah mbaa an yakuna ahadun que kenn qad arada daa gaaral lu ñaaw lu ñaaw li nabi yonent bi saa salaam ba ma dégg kàddu goog nee na fa aradtu an atiya Abu Zar nee ci saa ma bëgg jóge fi mu ma ne woon taxawal ma bëgg koo dikkal fa ma dégg kàddu ga waaye nag fa zakartu la ma fàttaliku waxam ji ma waxoon ne ma laa tabra hatta atiyak waaw bul bouger bul deñ di nekk fii ma la toogloo man rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma lay dikkale nee looloo tax ma toog ma ma ma ma rester rek dew ma. nee na falam abra hatta ataani dañu ma nekk ci sama xaal boobu nekk noonu ba ni nga xam ne yonent way saa saam ci la may dikkal fa qultu ma ne ko ah laqad sami'tu sawtan ne ko ah yonent way saa saam dégg naa kàddu goo xam ne nag tiit naa tiital na ma de taxaw waxtu minhu mooy tiit naa ci voilà <laughs> laqad sami'tu sawtan taxawwaftu minhu ah yonent way saa dégg naa Euh, kaddu goo xam ne tiitoon naa ci de fa zakartu lahu ma ma ma ma ah, ma wax ko li nga xam ne xaal bi ma nee woon ba ma déggee kaddu goog ak li ma naroon a def jóg waaye ma fàttale ko li ma ne woon toogal fa qaala bi ma ko waxee mu ne ma hal sami'ta mu ne ma dégg nga kaddu googu dégg nga kaddu gi fa qul nee na qultu na'am ma ne ko waaw dégg naa ko de qaala zaaka jibrilu atani yonente way saa saam ne ko kaddu googu ngay dégg boroom kaddu gu mooy jibril la alayhi salaam al malak ataani daf ma dikkaloon fa mu ne ma man maata képp ku faatu ah min ummatika ci sa xeet yow rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yushriku billahi shay'a taddu bokkaalewul ak yàlla dara daxalal janna dina dugg àjjana qultu nee ne ko wa in saraq ma bu dee ne waa jooju dafa njaaloo wa in saraq même bu dee ne sàcc la qaala yonent way saa saam ne ma wa in zana wa in saraq même bu dee ne waa ji njaaloo na même bu dee ne waa ji sàcc mu ne muttafaqun alayhi mooy hadis bi al imam al Bukhari Muslim ibn al Hajjaj Abul Husayn ñoom ñoo bokk solo <laughs> Allahu akbar léegi nag nañ ñëw kon ci hadis bi léegi première laaj mooy est-ce kon euh, euh, kaddu yaa ngoog ci gàttal léegi est ce ñoom ñaar kese ko solo ñu la déedéet al ahmad ibn muhammad seen ñoom ñaar ñëpp daal dina koy solo waaye na ko noonu al imamu ah al imam at-Tirmidhi yu daal na koy solo na ko yu bari la waaye nañ ci jël ci kitaabu riqaaq Hmm? baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam maa ahabba anna lii misla uhudin zahaban mu ne haddasanaa al-Hasan ibn ar-Rabi' al-imaam al-haafiz al-Buxaari mu ne haddasanaa nettali na ma nettali nañu al-Hasan ibn ar-Rabi' bi al-Hasan ibn ar-Rabi' ibn Sulaymaan al-Bajali ah? Abu Ali rahimahullahu ta'ala al-Kufi rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Abul Ahwas mu ne ko ñu nettali mooy Abul Ahwas di Sallaam ibn Sulaym al-Hanafi rahimahullah si woon ci Abul Ahwas al-Kufi rahimahullahu ta'ala an al-A'mash moo ko jëlee ci al-A'mash di Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili mawlaahum rahimahullahu ta'ala Abu Muhammad al al-Kufi rahimahullah an Zayd ibn Wahb mu jëloon ko ci Zayd ibn Wahb al-Juhani Abu Sulayman al-Hamadani al-Kufi moom muxadram la voilà moom nii fekk na li nga xamante ne mooy jamono yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaye nag jotu ko euh, euh, jotu ko gis muy Zayd ibn Wahb qaala moom moo nettali woon Seydina Abu Dar bi mu nekkee Rabada de toute façon hadis bi sax nee na moom Rabada la ma ko imaamu euh, Abu Dar nettalee annahu qaala kon Zayd ibn Wahb annahu qaala Rabada mooy ci biti Medina noonu sorwul woon Medina fi nga xam ne Seydina Abu Dar foofu la ko Seydina Usmaan ne woon bu la soobee da nga dem foofu nga dandu nekk foofu euh, voilà euh, voilà tabul sori mooy nga dendu foofu wala nekkoon dañu mu génn àddina moom Seydina Abu Zarr Jundub ibn Junaada ci li gën a siiw radiyallahu ta'ala anhu wa nazam Zayd ibn Wahb annahu qaala qaala Abu Zarr mu ne qaala mu ne qaala wax na Abu Zarr di Abu Zarr al-Ghifaari saahibu Rasuulillah mun nañ la turam nañ cee wute bi ma wax léegi am nañu ne Bariir ibn Junaada ñii ne Bariir ibn Jundub ñii ne Bariir ibn Ushriqa ñii ne Jundub ibn Abdillah ñii wax Jundub ibn Sakan ñii mais bi gën a siiw mooy Jundub ibn Junaada ibn Sufyaan voilà mais loolu loolu euh, kon mu ne kuntu amshi ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi harrati al-madina fastaqbalana uhudun faqala ya aba dhar qultu labbayka ya rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam qala ma yazurruni anna indi mithla uhudin hadha dhahaban tamdi alayya thaalithatun wa indi minhu dinaarun illaa shay'an arsuluhu li dayn illaa an aquula bihi fii ibaadillaahi hakadhaa wa hakadhaa an yamiinihi wa an shimaalihi wa an khalfihi thumma mashaa faqaala innal akthariina humul aqalluuna yawmal qiyaamah illaa man qaala hakaza wa hakaza wa hakaza an yaminihi wa an shimalihi wa min xalfihi wa qalil maahu summa qaala lii makaanak laa tabrah hattaa aatiyaka summa intalaqa fii sawaadil layli hattaa tawaara fa sami'tu sawtan qad irtafa'a fa tuxawwaftu an akuuna wax naa la man nga wax tamit fa taxawwaftu an akuuna wala fa tuxawwaftu comme ne imaam al-Haafiz ibn Hajar wa an akuuna qad arada linnabii sallallahu alayhi wa sallam fa aradtu an aatiyahu fa dhakartu qawlahu lii Hmm? la tabra hatta diak falamma abra hatta atani qultu ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laqad sami'tu sawtan daghawtu khuwiftu wala takhawwaftu fa dhakartu lahu fa qala wa hal sami'ta qultu na'am qala dhaka jibrilu atani fa qala man mata fa qala man mata min ummatika la yushriku billahi shay'an laa yushriku billahi shay'an daxala aljanna qultu wa in zana wa in saraq qaala wa in zana wa in saraq léegi nii la ko al imaamu alxaafizu albuxaariyu daal di indi gàntaan imaamu muslimu abul xusayni hmm? moom mu ngi ko indi xadiis numéro quatre-vingt-quatorze ci saxiix bi voilà <coughs> eh, muy xoolal xoolal Euh, moom riwaayam la kii indi imaam an-Nawawi euh, mais waxu fi xarratin min euh, fi xarratin dane foofu dama doon dox fi xarratin bi bi bi xam fi xarratil Madina hmm? Madina am yeneen fi xarratin bi Madina ah léegi kon. Euh, euh, al imaamu muslim rahimahullahu taala léegi nañ jël bi nga xam ne moom lañ doon wax sànq bañ a jël bi niroog bii nga xam ne moom lañ génne imaamul Buxaari tam nekk ci Sahih moom la imaam an-Nawawi indi ci Riyaad bi. alhamdulilah moom mu ngi ko indi imaam muslim ci kitaabu zakaat baabu targhiib fi sadaqa Ah, moom dafa dajale xadiis yi comme ni nga xam ne noonu lañ ko xame moom al imaamu al xaafizu an-Nawawi ah, ah, Muslim mu ne wa haddasanaa Qutaybatu ibn Sa'iid mu ne te nettali na Qutaybatu ibn Sa'iid ibn Jamiil ibn Tariif ibn Abdillah at-Thaqafi mawlaahum Abu Rajaa al-Balkhi rahimahullahu ta'aala qaala haddasanaa Jariir mu ne ki ñu nettali mooy Jariir di Jariir ibn Abdil Hamiid ibn Jariir ibn Qurt ibn Hilaal ibn Abi Qays rahimahullahu ta'ala al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Abdul Aziz mu ne wa huwa ibnu Rufay' mu jël ko ci Abdul Aziz imaam Muslim ne mooy ibnu Rufay' mooy Abdul Aziz ibnu Rufay' al-Asadi Abu Abdillah al-Makki at-Taifi rahimahullahu ta'ala al-Kufi am ñu ne al-Makki la man nag mu ngi noonu an Zayd ibn Wahb moo ko jëlee gis nañ ko sax Zayd ibn Wahb al-Juhani muxadram Abu Sulaymaan al-Hamdaani al al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Abi Dharr radiyallahu anhu qala kharajtu laylatan min al-layali voilà mim lañ waxoon sànq ne lii guddi la woon loolu boo xam ma ne la parce que moo ko wax <laughs> ci yeneen riwaay yi waaw damaa génn benn guddi ci guddi yi fa iza Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yamshi moom ma gis Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy dox moom kenn kenn laysa ma'ahu insaan qaala fa zanantu ma yaatu ne annahu yakrahu an yamshiya ma'ahu ahad ma njort ne bon peut-être bëggul kenn ànd ak moom moo tax muy dox moom kese qaala fa ja'altu amshi fi dhillil qamar ma nekk nag di dox ci eh, eh, ko fekk loolu mooy weer wi dafa feeñoon ah may dox ci ci ci ci eh, keru weer wi faltafata ci jekki rek yonent way saa saam daal di gestu fara aan yi mu gis ma mais comme que dafa xaw a lëndëm ne bu dee weer waa ngi fa qaala mu ne man hada mu fa qultu ma ne Abu Dhar mu ne man maay Abu Dhar ja'alani Allahu fidaak yal ma yàlla def ma jënd waay jote ngir ngir ngir yow jote sa waay jaay sama lépp sama bopp ak sama bakkan ak lépp ngir yow qaala mu ne ma yaa Aba Dhar ta'ala <laughs> mu ne ma waa léegi kon Abu Dhar ñëwal <laughs> mooy jege si waaw gis nga <laughs> ca gannaaw la doon dox ngir bañ a euh, euh, kii yonent bi sallallahu alayhi moo jekki gestu <laughs> ne kii kan la <laughs> mu ne ko man la mu ne ko léegi kon aksil man ngaa jege si qaala nee na fa mashaytu ma'ahu saa ma dox ak moom ab biir fa qaala mu ne ma inna saa nag bul jàpp ñu ne saa nga naan une heure mooy kon ah, dañoo yoroon montre xam ne mu ngi commencé midi cinquante neuf kii <laughs> vingt-trois heures cinquante-neuf lañ doon dox bu minuit cinquante-neuf ñu ne la waaye waxuñ la lool saa moo ëpp diir rek <laughs> fa qaala mu ne innal muksiriina humul muqilluun gis nga liñ la doon ne di aqalluuna biñ gis innal aksariina ci waay Riyaad bi ak bu imaamul Buxaari imaam Muslim indi na ko innal aksariina humul aqalluun fii nag innal muksiriin gaa yi nga xam ne ñoo barele amaase dajale lu bari ci li nga xamante ne mooy am amu àddina hum gaa yoo yële de humul muqilluuna mooy ñi nga xamante ne nii ñooy néew ak ak ak ak ak lul man adarahu allahu xayra loolu koo xam ne borom bi da koo jox lan alal xayran fii moom lañ doon wax ah in taraka xaw xayran al wasiya voilà mooy bu bàyyee alal ah, miraas wax illaa man ataahu allahu xayra loolu ko alal fa nafaxa hmm, mu daal di fiihi yamiinahu wa shimaalahu wa shimaalahu mooy loolu mooy mu jël di dépenser wa bayna yadayhi ak kanamam wa waraahu gis nga mu ngi nii ñeenti bërëb yi ñu la doon wax ne am na riwaay yoo xam ne dañu hakkadaa hakkadaa hakkadaa ak beneen hakkadaa voilà du bii mais bii dafa leeral affaire bi sax mooy mu dépassé fii yamiinahu ndajooram wa shimaalahu càmboñam wa bayna yadayhi mooy kanamam wa waraahu ginnaaw mooy daal jamono fépp mooy dee joxe rek waaw loolu ngir wane mooy joxeem ak tamem ci li ko borom bi joxe te yàlla tax wa amila fii xayra te mu jëf ci jëf ju yiw qaala nee na fa mashaytu ma'ahu saa ma doxaat ak moom alayhi salaatu salaam ab diir fa qaala mu ne ma ijlis haahuna mu ne ma toogal fii qaala fa ajlasanii fii qaa'in hawlahu hijaara lii lañ doon wax ci suuf soo xam ne su nooy la bu jalu ah boo xam ne ab jal def ay xeer nag moo nekk ci wet gi moo ko wër. fa qaala mu ne ma toogal fii foofu la ma toogloo fa qaala lii ma toogal fii Abu Zarr ba ni may delluwaati ci yow qaala mu ne fantalaqa fil harra mu dem nag ci biir bërëb boobu ñu nekk mu dugg ci biir nga xam ne suuf ya suuf su ñuul sa euh, am ay xeer yu ñuul suuf yu xeer yu ñuul yi hatta dugg ca biir a continuer hatta laa laa araaw ba gisatuma ko fa labisa anni fa ataala labs mooy mu dem ah euh, euh, ma Eh, eh, sori sori na ma fa ataalal laf sa mooy la mu des fële ah mu des foofee wëllif ma mu guddal ko nag mooy ma toog toog toog gisuma ko summa inni sami'tuhu wa huwa muqbilun léegi ginnaaw gi ma dégg ko fekk mu ngi mu ngi dëgmal di ñëwaat ci man wa huwa yaqulu mu ngi naan wa in saraqa wa in zana nee na maa ngi dégg yonent way sa sam ci lëndëm bi mu ngi ñëw naan wa in saraqa wa in zana <laughs> même bu dee ne sàcc na même bu dee ne <laughs> njaaloo na xaala nee na fala maa jaa alam asbir nee na bi yonente wala sa sam ñëwaatee nag baag si ci man mu to léegi léegi muñatuma quoi nee na ñu nekk nekk ba ci yàgg muñatuma manumaa muñ fa qultu ma ne ko mais ya nabiyallah ja'alani llahu fidaa'ak man man tukalli man tukallimu fi janibil harrati ma sami'tu ahadan yarji'u ilayka shay'an nee na mënatumaa muñ mbir mi mooy bëgg naa xam daal yonente wala sa sam mais kan la doon waxal ci biir ci ci lëndëm gi fële ba ñibbi maa ngi ko dégg ma wa in saraka wa in zana di bu dee daa sàcc même bu dee daa njaaloo <laughs> nee na ma ko mais yeneen tool saa def naa la jël jotu naa la sama bopp waaw bu jaroon ma faatu ngir yow dinaa ko def summa waaw ma yeneen tool saa sam mais man tukallimu fii jaanibil haram mais kan nga waxal ci ci ci biir fële fi nga demoon. Hmm? maa sami'tu ahadan fee nga ju ma doon fële foofu kan waxal maa sami'tu ahadan dégguma ilayka shay dégguma kenn di la tontu dara dara shay an dara dara dara qaala mu ne ma daaka jibrilu mu ne ma kookee doon wax ak man jibril la alayhi salaam arada lii fii jaanibil haram dafa maa gaaral bi ma demee noonu dafa dafa gaaral ñëw ci man fa qaala mu ne ma bashir ummataka mu ne ma bégalal sa xeet annahu que ne man maata képp ko faatu ci ñoom laa yushriku billahi shay'a daxalal janna képp ko faatu ci ñoom te du bokkaale yàlla dara dina dugg àjjana fa qultu nee na yonent way saa saam ma ne ko yaa jibrilu jibril wa in saraka wa in sana même bu dee ne waa ji <laughs> dafa sàcc dafa njaaloo xaala nee na naam nee na jibril ne ma waaw loolu de la ma boroom xamal nee na naam waaw xaala nee na ma ne ko qultu ma waxaat ko ko répété waat ko jibril wa in saraka wa in sana <laughs> même bu dee sàcc na même bu dee njaaloo na xaala nee na mu ne ma naam waaw xaala qultu ah wa in saraka nee na mu ko ñetti lool wa in saraka wa in zana ah Jibril mooy bu sàccee même bu jaaloo qaala naam mu ne ma waaw wa in shariba xamra waaw wa in shariba xamra même bu ne dafa naan sàngara sax <laughs> voilà <laughs> kon xadiis baa ngi nii bari na nag ay riwaay gis nga kon riwaay bi xam nga moo tax ne nañ ko jël parce que bële moom niñ jógee niroo mooy kon. Eh, eh, eh, ginnaaw taxrij bi gis nga fii sëy naa Seyna gis nañ ci fii kon yonent bay saa ndeke kon li Seyna Abu Zar doon wax doon ko laaj moom moo ko jëkk laaj Seyna Jibril alayhi salaam mooy wa in saraq wa in wa wa in saraqa wa in zana loolu yonent bay saa bi ko Seyna Jibril waxee da ko koo laaj <laughs> tellement loolu dinañ ci ñëw ci njàngal yi mu laaj ko ko ñetti yoon mu ne ko waaw même bu dee na sax naan na sàngara bi ñëwee wax ko Seyna Abu Zar ah a Abu Dar ci boppam nee na yonent bi alayhi salaatu salaam moom daf maa wax mbir mi ma ne ko mais yonent bi alayhi salaatu wa in wa in wa in saraqa wa in zana même bu dee dafa sàcc même bu dee dafa njaaloo ma ne waaw mo ma waxaat ko mais bu dee dafa sàcc dafa njaaloo ma ne moo ko waaw nee na mu waxaat ko mais même dee dafa sàcc dafa mu ne waaw <laughs> waaw léegi nag. mu ne ci ñetteel bi mu ne ma ala raghmi an fi abi dhar waaw même bu dee ne xam nga raghima an raghima an thumma raghima an ma raghima an comme hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy euh, bakkanu waaji takk na suuf kolewu naak suuf si loolu façon toroxal la waaw même bu dee ne même bu dee neexul rek li ci bëgg a même bu dee neexul Abu Dar même bu dee jaaxal na Abu waaw noonu la voilà <laughs> waaw kon nag mu ngi noonee hmm?